kon al ashajju abdul qays yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko tudde woon al ashajj waaw moo ko tudde al ashajj ndax lan ndax euh, benn ñaas benn trait benn màndarga bu newoon ci xar kanam gi mu tudde ko al ashajj waaye dañoo wute ci turam am nañu ne almunzir la tuddoon am nañu ne almunzir la tuddoon ibn aaiz al asari lool mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw mooy almunzir ibn aaiz al yi am na nag yeneen wax yoo xamante ne wuute naag lii waaye tur bi ñu la wax ku mel ni al imaam ibn abdul bar nee na lii mooy li gën a dëgër te mooy li gën siiw al mundir ibn aayil al asari te li ëpp lool lañu wax wala ñu bari moom lañu wax Hisham ibn Muhammad ibn al-Kalbi ah mu ne turam moom al-Mundhir ibn al-Haaris la tudd ibn Ziyad ibn Asar ibn Awf muy al-Mundhir moom dane al-Mundhir ah au lieu ibn Aa'id ibn al-Haaris ibn Ziyad ibn Asar moo tax ñu naan ko al-Asari ibn Awf am ñeneen ñu ne déedéet al mundiru ibn aamir am ñeneen ñu ne mukk aa ah, déedéet tuddul noonu waaye al mundir ibn ubayd mu ngi tuddoon al mundir ibn ubayd radiyallahu taala anhu wa ardaa am ñeneen ñu ne déedéet déedéet déedéet déedéet loolu lii euh, ana lan ngeen di wax nii lan ngeen di wax nii moom tuddul noonu ñu ne leen ana naka la tudd yéen wax leen ñu dégg ñu ne moom mu ngi tuddoon A'iz ibn al mooy boo gisee fii dafa dëpp mbir mi waaw mooy ne fii nii dafa ah dëpp mbir mi au lieu al munzir moom mu jiital Aïs bi ñu ne mooy bi gën a siiw al munzir na Aïs al asari wax bii ne déedéet ba ba ba leen ba leen wax jooju te ngeen dégg ñun li ñuy wax te ngeen jàpp li ñuy wax te xam ne ah lii ñuy wax mooy li nga xamante ne nii mooy li dëgër ci masala mi ah ñu ne leen mooy lan ñu ne Aïs la tuddoon. A'iz ibn al waaw waaw walla kon nag lii mooy li nga xamante ne wax leen lii mooy li nga xam ne mooy li dëgër ci mbir yi waaw léegi nag loolu euh, mooy wute yi am ci gàttal ci li nga xam ne mooy euh, euh, turam moom waaye al ashaj waaw al ashaj mooy li nga xamante ne mooy li gën a siiw waaw moom nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa bokkoon ci délégation waa Abdul Qays bi te moo ci gën a siiw bi nga xam ne ci lañu ñëw délégation waa Abdul Qays min al Bahrain ca juwaasa jóge ca juwaasa ak foofale ah yonent bi aleyhi wassalaam ah daldi leen kontaan ci seenu dikk kontaan ci seeni dikk ñoom nag ba ñu ñëwee moom mii dafa def lu lu particulier waaw loo xamante ne luy wane amu xelam xelam mu ñaw ak li nga xamante ne nii mooy euh, ni nga xam ne mooy euh, jikko yu rafet ak yu mat yi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa defoon ci moom ndax euh, al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi dafa solo ci li nga xamante ne mooy sunan mu ne xaddatanaa Muhammad ibn Isa ibn Tabbaa'i qaala xaddatanaa Matar ibn Abdirrahman al-A'naq qaala xaddatanii Ummu Abaan bint al-Waazi' ibn Zaari' an jaddihaa Zaari' wa kaana fi wafdi Abdul Qays kon al imaam Souleymane ah Ibn Ash'ath as-Sijistaaniyu muy al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi mu ne haddathanaa nettali nañu Muhammad ibn Iisaa ibn Tabbaa'i mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Isa di doomi at-Tabbaa qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Matar ibn Abdirrahmaan mu ne ki ñu nettali mooy Matar ibn Abdirrahmaan al-A'naq qaala mu ne haddathatnii haddathatnii nettali na ma Ummu Abaan ndaw suñu naan yaayu mooy Ummu Abaan di yaayu Abaan bintul Waazi' di doomi Waazi' ibn Zari' di doomi Zari' Waasi' di doomi Zari' ci maamam di Zari' mu ne wa kaana fi wafdi Abdul mu ne Zari' mi bokkoon na ci délégation mbooloo waa Abdul mu ne xa léegi nettali keroog bi ñëwee lan moo xew mu ne lamma qadimna al Madina fa jacalnaa natabaadaru min rawaaxilinaa fa nuqabbilu yada nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlahu allah <laughs> waaw ay <laughs> mu ne lamma qadimnaa bi ñu dëgmalee madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo ñëw rek ñun naka lañ ak rek bi njëkkante waaw nata fa jaal naa nata baadaru ñu tàmbalee njëkkante lan lañ doon njëkkante di def min rawaaxilinaa di jóge ci sañu gawar ya mooy suñu géléem yiñ fendeek suñu war waayeeg yoo yële waaw suñu raaxila gi suñu convoi yeeg yooyu ñu gaaw di ci jóge yàkkamti naka lañ ak rek gaa wàcc suñu kii kay daw ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam fa nuqabbilu yada nabii ñu ñëw kay di fóon loxoy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa rijlahu ak ay tànk ak tànkam yi waaw ne mooy naka lañ ñëw rek commencé naka lañ agsi di fóon loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak tànkam yi léegi mu ne wantadar al mundiru al ashaj kanta al mundir di al ashaj moom kanta moom ñëwul rek ñëwul rek def def ni ñun ni ñu def waaw ñun moom suñu poussière ak suñu désert bi ñu jaar ak suñu yére yi ni mel ak ñun daal fii ñun xooluñu taluwu ñoon yool sax ñun naka lañ agsi rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi rek ñu taw kay tàmbali waaw mooy dañ koy <laughs> ñii di fóon loxo yi ñii di fóon tànk yi mu ne kanta al munzir di al ashaj mu ne wantadara al munziru al ashaj hatta ataa aybatahu fa labisa thawbay thumma ataa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qaala la inna fiika xallatayn yuhibbuhuma allahu al hilm wal anaa allah bon bi ñuy def lool kanta al Munzir di al Ashaj al Ashaj Abdul Qays kanta moom deful ni ñu def dafa xaar jël taawam dem ci géléem gi mu waroon gawar gi mu waroon fa mu def bagage yi mu daal di leen teggi jël yi ñaari yére yu rafet waaw rida ak isaar yu rafet daal di échanger wu échanger yére yim solo wallah <laughs> waaw mooy dem ci boroom xam-xam bul ñëw ak sa tenue noonu wala nga ñëw ak yére yoo xamante ni c'est pas présentable waaw booy dajeeg boroom xam-xam bokk na ci teggin yi sa col ko nga defaraat ko waaw ba pare nag laañ daal daal di xeeñ neex yooyu yëpp ay teggin la moo jataay booy dem ci jataayu xam-xama yem ba pare nag nga teg ci nga am njàpp waaw yii yëpp ay teggin la yoo xam ne euh, bari na ñoo xam ne respecté ko wala sax fi ñu njëkk a wax mooy parce que lu tax parce que ju bari dañ koo xamul sax waaw nga ne ma hee yow léegi yow sa yii nii ngay wax nii c'est c'est bien beau mais fan nga jële say sa yi nga naan dañ ko war a respecter pourquoi boroom xam-xam bu ñu fay dem yi ngay wax nii ah ma ne la très bien waaw xoolal premièrement mooy li jëm ci wàllu sol ko gi kii wan nañu ko te dinañ gis li ko yonent ma lay sa sànni wax waaw li tax mu ràññee ko parmi ñépp te loolu jikkoom la ab jikko bu ne fi moom moo tax mu doxale noonu waaw mu ràññee ko ci biir mbooloo mi moom ba ñépp ñëwee di njëkkante di ñëw waaw ndax ñooñu ñoom loolu lañ gisoon waaw mooy ñoom daal yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi léegi moom amatul xaar comme si nañ ñu gaaw daw kantaa moom mu négandiku waaw mu négandiku waaw mu négandiku léegi nag bi nga xamante ne ci la nëbënd ci la nëgëndëku sol ay yéreem nag yére yu rafet daldi ñëw nag ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsi ah dem ci kon gëléemam génn fa ca saag bagage am ya jël fa ay yére yoo xam ne yu rafet mu daal di koy sol yu set ndax yére yim soloon bii ñu agsee fii poussière bi ak voyage bi moo tax nit ku voyage surtout jamono yooyu boo agsee ñëpp dañuy xam ne dëkkoo ci dëkk bi waaw da ngay poussière looloo jaaxaloon sahaaba yi radiyallahu anhum ci xajriisu xadiisu Seydina Jibril bi alayhi salaatu wassalaam mooy moom dafa ñëw non seulement kenn xamu ko ci dëkk bi waaw kii kenn xamu ko mu agsi te ni mu agsee gisuñu asaru safar ci ci ci ci yaram yi ak ci yére yi mu ndax ci yoon waa joo xam ne doxandéem la jóge fële ñëw mooy de toute façon fi ngay jóge jege ko nga jaar ci désert bi xuus désert bi ak si ba pare nga ñëw mais mel ni waaju génn ci biir këram fii dugg si yére yu weex tal affaire bi gin leen a yokku jaaxle mu ñëw laaj laajam yañ doon laaj mal islaamu mal imaanu mal ihsaan massa waaw léegi ba yonent mi alayhi salaam tontu woon ko mooy lañu xame ca imaamatu jibril non non imaamatu jibril xadiisu jibril alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag eh, yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di daal di da mooy eh, mooy kon ku ku ku ku ku jóge voyage yu toll noonu en général noonu da ngay poussière loolu nag la xam mooy nii nii du lu présentable du nii lañ war ñëwee ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam kon nag moo dal di ndëgëndëku waaw mu ndëgëndëku génne li nga xamante ne nii mooy hein mooy ay yéreem yu rafet daal di leen sol ñëw nag ci aleyhi salaatu wassalaam thumma ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal mu ne fa qaala lahu bi mu agsee nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xool ko mu agsi dinañ gis yeneen riwaay yoo xam ne da ko toogloo ci wetam waaw mu ne ko inna fiika xallatayn yuhibbuhuma allahu wal alxilmu wal ana mu ne ko dëgg-dëgg de nekk na ci yow nekk na ci yow xullatayni mooy ñaari jikko moo tax xislatayni ci beneen riwaaya am nga ñaari jikko yoo xamante ne nii yuhibbu foofu dane yuhibbuhum allahu wa rasuluhu waaw comme ni mu ci riwaaye imaam al bayhaqi rahmatullahi alayhi ne ko am nga ñaari jikko yoo xam ne ci riwaaye imaam abu daawud bi yuhibbuhum allah yone suñu boroom subhaanahu wa taala daf leen a sopp mel ni mu ne ko waa mu ne ko lool mooy mu ne ko am na ci be biiwu dana ñëw rek ne ko alxilmu wal anam laa laa mooy teey alxilmu xel mu mooy xel mu ñaw ak xel mu rafet ak xam ni ngay jëflanteeg nit ñi muy xel mu rafet mu la moo am wal ana akuk teey waaw ñàkk parax parax waaw ñàkk parax parax yi waaw mu daal ñàkk parax parax yi mooy ak teey loolu ñaar yii xel mu ñaw mooy dal ah wu lewet teey ba pare dal loolu ñaar yooyu yépp am nga ko waaw léegi nag euh, mu ne ko moom al ashaj raxmatullaahi mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah ana ataxallaqu bihimaa amillaahu jabalani alayhi alayhimaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, eh, ñaari jikko yi nga ma seedeel ne buur yàlla daf koo sopp ci ma loo xamante ne nii maa ko fexe jikkowoo la hein hein maa ko fexe jikk lu ma jikkowoo la wala boog dafa nekk loo xamante ne nii hein mooy ne rek euh, euh, euh, euh loo xam ne buur yàlla moo ma mooy lu ma buur yàlla defal la ma juddoo woog noonu noonu ma juddoo noo mooy ma juddoo noonu hein est-ce que loolu la yonent bi aleyhi wassalaam ne ko déedéet ne ko ne ko ne ko li am ba des mooy balillahu jabalaka alayhima ne ko buur yàlla moo la mooñe noonu yow bi la buur yàlla bind dalaa mooñe noonu ñaari jikko yooyu loo alxilmu teey ak al anaa dal ak ànd ak xel mu rafet yow buur yàlla dalaa mooñaale loolu loolu la bindaale ah qaala al ashaj ne Abdul Qays alhamdulillahi alladhi jabalani ala xallatayni yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu mu ne alhamdulillah ay waay alhamdulillah man al ashaj alhamdulillah aqulu alhamdulillah maa ngi naan alhamdulillah cant mbooleem façon cant yi lillah ñeel na borom bi subhaanahu wa ta'ala mi nga xamante ne nii moo ma mooñ tëgg ma bind ma defal ma loo xamante ne nii du sama fàggu voilà waaw mooy loo xam ne xam nga du effort doomu aadama parce que moo tax mu ne ko est que dama koo jikkoo loolu day wane ne kon jikko yu baax nit man naa ñàkk ay jikko yoo xam ne yu rafet yoo xam ne amu ko comme mën a muñ mais muy muy muy muy fexe vraiment def un effort vraiment bu mag ci boppam fexe quand même malgré ni muy metti mu fexe tàmmal boppam di muñ ba nekk ba nekk nag ci ñi nga xamante ne mooy way muñkat yi loolu mën naa ne lool moo tax mu ne ko ndax dafa nekk jikko yoo xam ne ataxallaqu bihima mooy damaa damaa fexe ba ba jikkoo noonu wala buur yàlla moo ma leen moo ma mooñe noonu mu ne ko buur yàlla mooy la mooñe noonu waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ah kon mooy nekk fi mooy kon nit am na yoo xam nit ku nekk xam nga sa défaut ah. xam nga sa mm-hmm. te xam nga tamit yu baax yoo xamante ni nii <coughs> mooy da ngay xam ne yi yu baax la waaye nag daanaka mm-hmm. yow mu ngi mel ni def ko da të mm-hmm. waaw ah léegi nag yow ni ngay def ak yenn jikko yu rafet yi dangay ngay fexe waaw moo tax li euh, fexe ngir mel noonu même bu dee ne ci cosaan meloo noonu comme li mu waxoon moom alayhi salaatu wassalaam inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yakun yuktaba waaw inna ar nit ki góor gi di gis nit muy mooy pour li koy may mu xam ne moom am na faiblesse wax dëgg waaw am na tentative nar yu ne ci moom waaw mu jël décision ferme ne nag man daal comme ko xam naa ne nar baaxul jikko la joo xam ne buur yàlla bëggu ko léegi man ni may def damay fexe def tout pour nekk ci ñi nga xamante ne nag hein bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom dëgg kese la ñuy wax waaw muy def le tout nag ngir wax dëgg waaw mu ne inna rajula la yasduqu mu tàmbali nag di dëggu waaw ci ay waxam ay jëfam ak lu ne muy wax di settantal ay waxam est-ce lii nii may jël engagement dinaa ko mën a def wala bu ñëwee bay wax dara mu gis ci digganteem ak boroomam dong képp xoolu ci leneen ne ah gaa yi laaj ko loo xam ne bu dee manu la ñàkk a tontu mu ne ah manoon naa ñàkk a wax dëgg de te loolu de ci biti de moo may arrangé waaye nag mu noot kanam ne malgré tout daal naa wax dëgg après luy xew-xew grawul waaw grawul comme ni ñoom Seydina Ka'b ibn Malik waxoon waaw naa wax dëgg rek après luy xew na xew quoi waaw léegi nag mu wax dëgg ah mu wax dëgg tàmbalee noonu di def noonu di continuer noonu bu buur yàlla nag boole ko nag ci siddiqiyuuna yi siddiquuna yi laa kon loolu la de kon kooku mooy dafa fexe def effort bu mag travail bu mag ci boppam ngir lan nekk koo xam ne ku dëggula ngir borom bi subhaanahu wa taala ba ni nga xam ne noonu lañ koy bind inda fa buuru yàlla ah boole ko ci ñi nga xamante ne nii ñooy way dëgguñu Allahu akbar ah mu ngi noonu de kon mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo ngo moo tax mbir yi du du du ne rëcc na la déedéet du ne rëcc na la de rëccu la bu la kiiwee it nga mën a fexe noonu ngir mën a jikkoo jikko yu rafet kon al ashaj ibn abdul qays lii la ko yonent mi alei saatu salaam wax mu ne alhamdulillah ah man nag maa ngi sant yàlla ba nga xam ne kon mbir mi du effort bu ma def buur yàllaa ma ko defal ndaxa waa ji def effort sax buur yàlla ak ko defal waaye may buur yàlla day wuute loolu dañ ci xame ne <laughs> buur yàlla léeg-léeg dina defal ay nit loo xamante ne nii e, dañ doon wax naan mbir mi liñ ko xamee woon mooy il faut nga am effort yi def effort yi jaar fii def nii ngir am da lii mais loolu buur yàlla loolu tënku ko ah léeg-léeg malgré loolu existe mu jël nit yëkkati ko foo xam ne gaa yi def nañu effort ña def effort lañu am mu may leen loo ñu am ñoom te waa ji deful effort yooyu wala sax mu may leen mu may waa ji lu raw li mu may waaye gaa def effort nga ne ah ma la waaw xanaa du moo ko wax zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim waaw zalika lii fadlullahi ngëneelul yàlla la yutihi moo koy jox man ku ko soob ku ko neex wallahu te buur yàlla nag ah moom de zul fadli mooy boroomu ngëneel al bu gu gi kon ngëneelu buur yàlla la loolu moo tax léeg-léeg ngay gis nit xanaa xamoo ne buur yàlla liñ naan ay loi yi ni ñu xame mbir yeeg non yooyu lool lool lool fekk ko ci ah non mooy fekk koo xam ne jàngul jaarul ci daara wala bu fa jaaree tuuti la jàng hein mais mu yëkkati ko def ko boroom xam-xam boo xam ne gaa yi jàng dañuy mujj nekk ay taalibeem gaa yi nga xam ne ñoo jàng ci waxu wolof mooy bu doon wolof yi moom tam ñu ne ñu jeexal téere yi <laughs> jeexal téere yi nag loolu ça n'existe ah, mu ne <laughs> euh, euh, euh, mooy nga gis leen ñi jàng mujj nekk seen taalibe loolu exemple bi gën a leer ci loolu mooy euh, ndax boo nee mooy xam nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam doonu loon bind doonu loon liir waaw te mooy sëriñu ñi bind ñiy bind ak ñiy liir waaw nekkoo woon doon jàng doonoo woon bind wala taxutuhu bi yaminik idan lartaabal mubtiluun waaw waaye am njàngaleem ci la gaa yi jàngi ci moom lañuy jaar xoolal euh, bu yàggul rek jamono ju yàggul Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar Cheikh as Abdul Aziz ad-Dabbar euh, Abdul Aziz euh, si turandoowam mooy marokin bi mais alquran est-ce que xam nga ne moom am mayata juzu am ma ma manu ko woon jàngul ba foofu waaw hein jàngul ba am ma xam nga ne yoon gis loolu lu fra lu lu lu lu lu la woon rawatina jamono yooyu mooy nit ñi nga xam ne seen doom ci daara yi lañ leen di yóbboog yooyu surtout Maroc ba léegi nii gis nga Maroc marocain yi ni ñu kiiwee ak ni ñu kiiwee ci alxuraan waaw booy xool seen as-sadisa ak yooyu da ngay xam ne vraiment eh, ñii masha Allah waaw am na Sénégal nag mais Sénégal comme que duñu ko wane man Lamp Fall laa doon dégg ñu doon def yu mel noonu mooy teg ñoo xam ne dañuy tari ñuy woote téléphone ñu naan leen saar sàngam wala aaya sàngam ba sàngam gaa yi tari waaw yow yow yow ban kato nga man nga ne man moom bon jàng naa euh, faate ci euh, naasi ba Maryam ba suuratu Maryam alayhi salaatu wassalaam man naa ko léegi nag ñu tànnal la ci diggante boobu benn saar wala ca biir saar yooyu ay aaya ne la nag aywa bismillahi rahman ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi rahmanir rahim après commencer la benn aaya acca nga daal di départ waaw waaw loolu da koy gis lu bari ak ni ñuy jàng alquran bi ak ni nga xam ne daara yi ni ñu mel ñu koy médiatiser ndax loolu dafa am solo waaw mooy eh, moom jàngul sax lu àggul sax am na waaw léegi mais xoolal ñoo Ahmad euh, Cheikh Ahmad ibn al allamti mais nga xam ne bokkoon na ci boroom xam-xam yi gënoon a mag mal jamono yooyu nii dafa mujj mooy taalibe mooy sax ci feeñalum njàngaleem ci téereem al ibris ah te pourtant moom dafa jàng nekk koo xam ne moom vraiment mooy ay xam-xamu téere nii non loolu moom da cee taxaw lool waaye bi mu gisee kee bi mu gisee cheikh <laughs> ak li ko yàlla may mais dafa mujj nekk taalibeem waaw <laughs> mooy buur yàlla mooy ñëw fekk code yi code yi nga xam ne moom aw am nii ñu naan il faut nga jaar fii jaar fii mu gis ñoo mu gànn ñoo xam ne fenn lañ dul jaar foofu mu yëkkati leen loolu bu wuur yàllay def la waaw kon mu ne ko inna fiika xaslatayni yuhibbuhuma allah wa rasuluhu yuhibbuhuma allah buur yàlla de leen a sopp léegi nag ci riwaaya xoolal ba léegi ci waa wafdu abdul qays ñi imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi ah, dasa dafa solo ah li lay wan ne li lay wan ne ah, délégation Abdul Qays bi dañoo teel a ñëw mooy première délégation dinañ ñëwaat ci côté l'an ci ñëwaat insha allah al imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo ci yoonu hawd ibn abdillah ibn sa'id annahu sami'a mazidat al asri al asri mu wax ne baynama nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yuhaddithu asxaaba baynama nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yuhaddithu asxaaba ha mu ne leen sa yatlu'u aleykum min haahuna rakbun hum xayru ahli almashriq fa qaama umaru radiyallahu anhu fa tawajjaha naxwahum fa laqiya talaatata ashara raakiba ah ba ni xadiis biy jeexe mu ne moom Mazida al-Asri bokkoon ci waa Abd Qays waxoon nañ la sànq al-Ashaj al-Asri noonu la tuddoon al-Mundhir ibn A'id al-Asri ci li gën a siiw mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa mas a toog di waxtaan ak saxaabaan yi radiyallahu mu ne leen sa yatlu aleykum min mu ne leen léegi mu daldi fenk jóge fii léegi feeñ jóge min ha huna ci bërëb bi joxoñ leen benn bërëb ne leen fii léegi ngeen gis ay nit yu jóge côté bii agsi dëgmal si mu ne ñoo ñële nag hum xayru ahlil mashriq ñooy ñi gën ci waa mashriq ñi jóge ci est bi muy le mashriq waxoon nañ la ñoom ñii ñoom ñii ñu ngi woon ca fa buuroo dëkku arab ya fa nga xam ne moo ci jege euh, l'empire perse Bahreïn ak waxoon nañ na nag Bahreïn boobu moo gina a rëy suñu Bahreïn gii ñu am léegi ndax fu yaatu la woon ba laalaale woon une partie de l'Irak loolu lépp ci Bahreïn googu la bokkoon yi nga xam ne ñoom ñi fa lañ dëkke woon waa Abdul Qais mu ne ñoom ñoo gën waaye so waa waa waa sow waaw waa est léegi nag nee na bi mu waxee lool fa qaama Omar Seydina Omar daal di jóg ne ah kon de xaaral ma dabi ma ma gàttandu ji gaayoo yële xaaral rek ma gàttandu ji gaayoo yële ba xool ñoom ñooy ñen waaw fa qaama Omaru fa tawajjaha nahwahum mu daldi di jëm fa yonent mi alayhi salaatu salaam loo ñii ñoom ñooy ñi ñi gëm te dëggal newuñ fi naan bon on verra quoi parce que on n'a pas entendu de bruit benn riir dégguñu benn riir dégguñu dara luy wane ne am na gaa yuy ñëw non on verra quoi non ca saa see la tëb Seydina Omar jë ba mu jógee jëm ca ñoom fa laqiya thalathata ashara rakiba seydna omar radiyallahu anhu daje treize warkat ñoo xam ne rañoo war fa qaala mu ne leen manil qawm mais mbokki fan qaalu min bani abdil qays ñu ne ko ñun de ñu ngi bokk ci waa abd doomi abdil qays parce que abdil qays foog naa loolu it jotuñu ko woon a wax mooy ne waa Abdul Qays ñii nii ñoom seen maam bu tudd moo tuddoon Abdul Qays waaw comme bu dee ne kër euh, benn paa boo xam ne Njaga Jóob la tudd mu am ay doom doom ya am ay am ay doom ba am ay sët gox boobu may dëkk nag ñu koy woowe kër njaga njaay kër njaga la njaga jóob waaw kër njaga jóob ñu naan waa kër njaga jóoba ngoog fekk ñoom ñépp ay sëtam lañu loolu moo dal waa abdul qays mooy seen maam di abdul qays min rabia e bii baasa lu ma rabia ibnu nizar ibnu maad ibnu adnaan maad laa sëtoon waaw boole ci maat moo nekk ci diggante bi balaa adnaan waaw muy nizar ibn maat ibn adnaana waaw bu ko kenn dépassé ibn nizar ibn maad léegi nag kon Seydina Omar daal di jóg jëm foofale ba mu leen gisee mu ne leen mbokki fan yéenay ñan fu ngeen bàyyee ko mbooloo mi convoi bi fan ngeen bàyyee ko ñu ne min bani abdil qays ñun ñu ngi jóge ci waa abdil qays qaala mu ne leen fa maa aqdamakum hadhihi al bilad a tijaara qaalu laa qaala ama inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad dhakarakum anifa fa qaala khayra thumma masha ma'ahum hatta atawu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala Umar lil qawmi hadha sahibukum alladhi yuriduuna fa ramal qawmu bi anfusihim min rakaat min min rakaa'ibihim fa minhum man mashaa ilay wa minhum man harwala wa minhum man sa'a hatta ataw nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa axaduu bi yadihi fa qabbaluuhu Allah Allah ay ha Seydina Omar ne kon baax na ah yéen kon yéen yéen mu ne leen bi mu yëgee ne kon gaay yi nee nañ ci Abdul Qays lañ bokk Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arbaahu ne leen mu ne leen fama aqdamakum mais yéen lan leen indi ci dëkk bi lan moo tax ngeen ñëw lan mooy lan mooy seen tànk lu tax ngeen ñëw Medina ah parce que mu ngi xool ñii lu leen fi indi parce que yonent mi alayhi salaatu salaam nag wax na ci ñoom é loo xam ne é ñoo gën <laughs> ya gaa yi ñoo gën waa mashriq mashriq bu mashriq lépp gaa yi ñooy sang waa mashriq ñoo ko gën waaw léegi mu ne leen mais lu leen fi indi lu tax ngeen dëgmal si ñëw hadhihi bilad lu leen indi ci suñu dëkk bi nii atijaara ndax dangeen fee ñëw ngir commerce est-ce que da ngeen fee ñëw ngir commerce qaalu ñu ne ko déedéet commerce andiwuñu fi mu ne leen lu leen fee indi atijaara da ngeen fee ñëw ngir commerce qaalu la gaa yi ne ko commerce yaxantu andiwuñu fi nag qaalu la ñu ne ko commerce andiwuñu fi déedéet ñu ne ko déedéet ñun de lool andiwuñu fi xaala Seydina Omar ne leen ama inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad dhakarakum anifa yéen mu ne leen yéen de yonent mi alayhi salaatu wassalaam daf leen a tudd léegi daf leen a tudd fa qaala xayra mu wax ci mu wax ci yéen waaw thumma masha ma'ahum Seydina Omar nag ànd ak ñoom di dox jiitu ñoom ñu topp ci hatta atawu nabiyya ba ni ñuy dégmale agsi ci yonent bi alayhi salatu wassalaam fa qaala Umaru Seydina Omar ne radiyallahu anhu lil qawmi wax mbooloo mi délégation bi ne leen hada saahibukum alladhi turiduuna mu ne leen nag yonent bi alayhi salaatu salaam bi ngeen di seet mu ngi nee kon lii moo ñuy leeral ci riwaay biñ ñu gis sànq bu riwaay imaam Abu Dawud bi ñu ko gisee rek ñu daw di fóon loxo yeeg tànk yi loolu mooy ñoom xamuñu ko woon waaye Seydina Omar radiyallahu anhu moo leen ne ki ngeen di seete kii leen tax a jóg ngi moo yonent bi alayhi ngi mooy seen waa ji nga xam ne moom ngeen namm moom ngeen ñëw di seet. naka la leen ko joxoñ faramal qawmu bi anfusihim min rakaa'ibihim nit ñi daldi sànneeku waaw nit ñi daldi sànneeku kay ci mbir yi waaw commencé sànni seen bopp jóge ci seen kaw kaw warwaay yeeg seen gawar yi waaw rek mooy tëb ñu sote ci kaw kay naka lañ leen ne leen mu nga nee rek ñu sote mooy jóge ci seen kaw kii rek sote waaw jóge ci kaw rek cëppeelu ñii di cëppeelu ñii di tëb ñii di def lu ne waaw mu ne fa minhum man masha ilayhi am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo dox ñoom dox lañ def agsi ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne waaye fa min wa minhum man harwala am na ci ñoom ñoo xam ne dañ doon yi dañ doon daw daw yu rëy de daw daw yu gaaw ñëw ci ngir ngir gaaw a teel a agsi ci alayhi salaatu wassalaam bokk ci ñuy njëkk agsi waaw mu ne kon fa minhum am na ci ñoom man har wala ñoo xam ne moom dañ doon daw moom waaw wa minhum man saa hatta ata nabiyya sallallahu alayhi am na ñoo xam ne dañ doon dox dox bu xam ne bu gaaw la ba nañu ñu agsee ci yonent bi alayhi salaatu fa axadu bi yadihi fa qabbaluha ñu daldi di jël tee loxoom di fóon loxoom daal di fóon loxoom moom aleyhi salaatu wassalaam waaw daal di fóon loxoom aleyhi salaatu wassalaam léegi nag wa taxallafa al ashaj fi rikaabi xatta anaaxaha kanta al ashaj am na riwaay bu ne eh, ñoom bi ñu kiiwee moom seen xam nga kon ñii dañoo cëppeelu taluñu sax nekk fa di takk seen seen kii yi seen seen seen war di ko yeew comme ni ñu gisoon kan Dimaam ibnu Saalaba ni Seydina Dimaam defoon xam nga Seydina Dimaam moom dafa ñëw daal di yeew yeew géléemam dugg si ci biir commencé dukkët dukkat dukkat di dox di dox ba agsi bi mu agsee mu ne ayyukum Muhammad waaw ayyuk ay nabnu ayyukum ibnu abdil ana kan ci yéen mooy doomi abdil muttalib dimaam mooy dafa yeewu jóor a dugg ñii nag moom di ñu cëppeeloo ñeen ñoom taluñu ko woon waaw bi mu demee noonu <coughs> euh, <coughs> kii nii di Seydina moom al Mundhir ibn ah radiyallahu anhu moom ni mu def wata axara moom mu nekk ca gannaaw mooy deful ni waaxuwul dawul doxul ngir dem ci yonent mi dafa nekk ca gannaaw ca seen waruwaay ya xatta anaaxaha yësal leen ñoom ñépp takk leen wa jamaa mata'al qawm mu daldi dajale seen bagage yi ndax niñ cëppeeloo kat dañoo disperser ñoom taluñu sax këna mbir yi dispersé wu na mooy loolu day wane seenu ci gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak boo gisee lu baax niñ ci war a gaawe fii zalika falyatanafasil mutanafisuun ci lii kuy concurrence di njëkkante na nga njëkkalante jaar ci lii nii la waaw léegi nag kanta moom nag al ashaj ah moom deful ni gaa yi def mu nekk ca gannaaw dajale fexe ba dajale li nga xamante ne mooy seen bagaas yi yësal seen gëléem yi dajale seen bagaas yi waaw wa jamaa mataa al qawmi thumma jaa yamshi ginnaaw gi nag mu daldi dikk ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yamshi di dox thumma ginnaaw gi kon jaa mu dikk yamshi moom al ashaj di dox waaw bi mu agsee nag mu def ni gaa yi waaw xatta axasa bi yadi rasuli mu daal di jël jàpp ci loxo mooy nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qabbalaha mu daal di koy mu daal di koy fóon waaw mu fóon loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala lahu nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko hein inna fiika xallatayn yuhibbuhuma allah waaw yuhibbuhuma allah wa rasuluhu fa qaala jablun jabaltuha jubiltu bi jubiltu alayha am taxalluqan minni ñu ne yonent mu ne alayhi salaam ne ko yow de am nga ñaari jikko yoo yow de am nga ñaari qualité yoo xam ne buur yàlla daf leen a sopp lool buur yàlla daf leen a sopp man ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ma sopp leen ndax lu buur yàlla sopp moom la yonent bi alayhi salaatu salaam sopp lu mu sopp nag yoon yonent bi alayhi salaatu salaam newu ci ak yoonu tamit nit ku baax waaw nit ku baax it noonu la wamaa yaa baahu abaahu foofu nga war a àgg di moo tax lool gaa kii mooy noonu la nit ñi war a mel wama abaahu ya baahu wama ya baahu abaahu lu mu bañ moom alayhi salaatu wassalaam abaahu man ma bañ waaw lu mu bëgg ma bëgg ko lu mu bañ ma bañ ko waaw loolee ak jullit jullit ñépp loolu lañ war a mel waaw leur devise mooy daal man daal affaire bi maada faala rasulullah rek lan la def rek mooy ci lii nii taxaw est-ce que moom da koy gërëm wala gërëm loolu nag sunnaam a ngi fi alquran a ngi fi leer na waaw boo gisee muy lu alquran kii apprécier di ci woote muy jikko yoo xam ne day wax innal abrara ak yu mel noonu was di wax saabiruuna yeeg yu mel noonu nga xam ne ah lii kat kon moom ku mu sopp la nga sopp loolu fexe mel noonu le waaw bu bañee am bu mbaayakum xumbaayak rumbaayakak njaaloo ki naan sàngaraak yooyu nga bañ ko waaw bu bañee kàcc ak nifaaq ak tamit nu ma ko amee baax na alal ji nu ma ko amee baax na nga bañ ko loolu la di ah bu dul loolu lan lay doon bu dul loolu lan lay doon mooy loolu la bu ko defee nag ci noonu nag da ngay def par ndànk-ndànk comme li wax rek est-ce que mbir la moo xam ne dama da da noonu lañ ma mooñe loolu laa juddoo noonu laa mel walla boog dañ ma damaa fexe defi effort ba am ko yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ne ko bal jablun ne buur yàllaa la mooñe noonu de mu ne kon alhamdulillah mu ne alhamdulillahi alladi jabalani ala maa yuhibbu allahu wa rasuluhu mu ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla mi nga xamante ne nii mooma mooñ bind ma boole ma def ma man daldi am jikko yoo xam ne moom la buur yàlla sopp moom la ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam daldi sopp naka noonu imaam euh, abu ya'la ak imaam at-tabarani soloo nañ ko te sanad bi buur rafet la sanad bu jayyid la waaw kon gis nga al ashaj abdul qays ak leneen luy gina a wane nii mu mel xoola bi mu ñëwee ah Eh, yonent bi alayhi salaatu salaam dane ko dafa ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen eh, dafa bi mu defee lool nag eh, am na riwaaye bu ne ajlasahu yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko toogal ci wetam wa ajlasahu ila bi mu toogloo ko jël al ashaj abdul qais toogloo ko ci wetam summa qaala lahum an-nabi yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw gi mu ne leen mu ne leen tubaayi'uuna ala anfusikum wa qawmikum ne leen da di jaayante ak man ala anfusikum ci seen bopp mooy seen bopp engagé seen bopp dangeen di jël engagement pour seen bopp ak seen ñoñ ah fa qaala al qawmu nit ñi ne naam mooy ñeneen ñi ne na am kantaal ashaj mu ne a ah. bi gaa ne na am mu ne a ah, yow yonent bi alayhi salaatu salaam yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag ne ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam moom mu ne déet ndax mbir yi moom li mu gis mooy na mooy jaayanteelu ñun ñii fi ne ñun moom nañu jaayante ala anfusina ñun nañu jaayante ala anfusina wa tursilu ma'ana man yad'uuhum fa man tabi'ana kaana minna wa man aba qaatalnaa qaala sadaqa waaw <laughs> allahu akbar hein <laughs> mu ne yonent ma lay saar saam déet ñoo xam ne gisoo leen la ah. d gis nañ ci jataay bi euh, non ci délégation yee weesu hein euh, délégation wu waa euh, Juzam hein délégation wu waa Juzam ba seen représentant ba ñëwee jëlal engagement ñi ci des mu dem gaay mu gis ne gaay gaayam yi ah gaayam yi daal na waaru quoi hein gaayam yi daal da ngay waaru lam foogoon ci ñoom meluñu noonu te defuñu noonu léegi nag yonent mi aleyhi salaatu salaam wax naa Hassan ibn Thabit mu wax ak ñoom ah wax ay bayit ay waaye nag bu mu ŋàññ bu mu ŋàññ bu mu ŋàññ bu ko ŋàññ waaye na wax ah na wax rek loo xam ne Rifa ibn Zayd al-Juzami bu mu ko ŋàññ waaye na wax daal euh, loo xam ne ay poète ay poème mu wax ko léegi nag a ah, problème boobu mooy ban problème la moon mooy dafa jëlal engagement ñoo xam ne mooy ah ba mu leen jëlalee engagement gaa yi ñëw ne moom mukk mu dem gaay ne ñoom duñu ko nangu hein ñoom bon loolu nag al ashaj loolu la doon bañ moo tax mu ne yonent mi alayhi déet déet mooy lii samay ñoñ yi wax ne ñoom pare nañ jëlal engagement seen bopp jaayante pour ñoom ak pour seeni mbokk yi man d'accorduma ci lool d'accorduma ci moo loolu ah mu bañ a jëlal engagement ay nit ñoo xam ne gisoo leen te xamoo lan mooy seen con est-ce consentement dina am ci mbir mi wala déet est-ce que dinañ d'accord ils vont donner leur accord ou non mu ne ci ma lay saab saab man nag gisuma lool de li ma gis hein mooy ñun ñii fi ne te gëm la bi ñuy ñëw fekk ñu gëm la d'accord ñun daal nañu jaayanteeg yow nañu jaayanteeg yow ala anfusina nañu jaayantee suñu bopp waaw léegi nag yow na ngay def nga yónnee ñu wa tursilu maana man yad'uhum waaw nga daal di ñuy yónnee koo xamante ne ni yad'uhum moo leen di woo moo leen di woo ci diine ji faman tabi'ana kaana minna fa man ittaba'ana kaana minna ku ñu topp nag mooy gëm ñu ci loolu moom ñu na ànd waaw waman abaa xaatal naa ku bañ nag ñu door a mën a xare kooku xaala yonent bi alayhi salaam ne ko nag sadaq riwaay boobu ne foofu la ko ne inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu alxilmu wal ana mu ne ko yow de am nga ñaari jikko yoo xamante ne nii ñaari qualité yoo xam ne buur yàlla subhaanahu wa taala daf leen a sopp ndawam bi sopp leen mooy ak teey akuk dal waaw te loolu lépp ci xel mu rafet ak xel mu jaar yoon te jub ci lay jub ci lay tukkee buur yàlla nag moo la ko defal bi mu ko laajee ndax lu ma jikkoo wóola effort yu ma def la wala buur yàllaa ma binde noonu mu ne ko dalaa binde noonu allahu akbar kon lii nii mooy riwaaya mooy délégation riwaaya abd euh, al qays bi nga xamante ne nii mooy bi gën gudd mooy bi nga xam ne mooy bi njëkk ñëw euh, nga xamante ne nii bi nga xam ne lañu def lii gëm nii ci lañu dellu seen dëkk ba ñu delloo nag ci lañu commencé ci lañu ah ah daldi taxawal aljuma joo jële comme li al imaam al xaafiz ibn Hajar wax ne aljuma joo jële Seydina Abdullah ibn Abbas ne inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin jumi'at fi masjidi nabi fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa fi masjidi Abdil Qays bi Juwaatha yaani qaryatan min al mooy wax jooj al imaam ibn Abbas radiyallahu taala anhu xadiis bi ne boo demee saxiix mu al Buxaari ci kitaabul Maghaazi dina ko fa mu naan awwalu jumaa Seydina wa Mawlaana ibnu Abbaas mu ne première ajjuma boo xam ne la ñu julli ah mooy ah, ajjuma boo xam ne ñu ngi ko jullee fi nga xamante ne mooy Juwaasa nekk dëkk boo xam ne Bahrayn la te ña fa dëkkoon ñooy waa Abdul Qays mi xoola riwaaya al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri yu an naysaburi ñoom ñii biñ ñëwee am na leneen lu leen yonent bi alayhi salaatu salaam ndax après nag nettali bi gisoo mooy yonent bi alayhi salaam daf leen a digal ñoom dañ ne ko di jàpp euh, euh, euh, dañoo bëggoon nag comme que ñun ñun waa Abdu Qays fi ñu dëkk ak yow fi nga ne dafa sori waaw dafa sori te ñun mënuñu laa dikkal lu dul fii ashhuril xurum lu dul ci jamono yi nga xam ne jamonoy trêve la ci weer yi nga xam ne xare du ci am parce que suñu digganteeg yow kat ku faaru Mudar yee fa ne muy yéefaru Mudar yi nga xam ne ay yéefar la ñu bon ci lislaam bés bu ñu xamee ne ñu ngi jàll ah fii dañuy dal suñu kaw léegi nag dañoo bëggoon nga xamal ñu loo xam ne qawlun fasl loo xamante ne daal lu leer ci lañuy jàpp man koo jàngal yëgal ko ña nga xam ne ñoo ànd ak ñun gëm ànd ak ñun te nekk ci réew ma te ñëwuñu suñu dëkk ba pare ñu bu ko defee loolu buñ ko jëfaalee it ñu duggaale ci aljanna yonent bi yi salaatu salaam ne yonent bi yi salaatu salaam ne leen maa ngi leen digal ñeenti tere leen ñeent digal leen shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seede ñaari seede yi dugg ah, gëm mooy euh, taxawal julli joxe azaka di woor weeru koor day joxe li nga xam ne mooy alma alxumus mooy ne ci màng mi un bi ñu koy nangoo joxe léegi nag bi nga xamante ne ci la loolu am euh, mu ne leen nag takk leen lii te li ma leen tere nag mooy ay ñoom ay xantamak ñoomin musafat mooy genre euh, euh, récipient yooyu nga xam ne li taxoon mu tere leen ko mooy ne saddu zaria la woon waaw mooy saddan li zaria mooy ne dafa nekkoon euh, comme que ñii dañuy tóora mooy dañuy deel a tuub te tamit dañoo tàmm di naan boo taxit ñu laaj ko anil ashriba comme nim nee ci saxiix yi wa sa'aluhu ñu laaj ko anil ba laaj yeneen ci ma lay ci laaj ci ci wàllu ñam naan yi mu ne leen yi ma leen di tere ñeent la mooy tere naa leen ngeen di naan mooy di def nabiz ci li nga xamante ne nii mooy ci façon ndab yi ma leen di limal ndab yiñ naan al mu al al al al xantam mooy ndaa yi jaar yi njaq yi ak li nga xamante ne mooy ak dubba mooy yi nga xam ne kook yeeg kalbaas yeek ñoomin seen yooyu nga xam ne ci euh, euh, euh, garab yu wow la ñuy doon mooy comme garabu wuy wala garabu yi nga xamante yomb yu mel noonu nga ñëw ba mujj genn yooyu noonu ak leket yi di ñuy defar leket yi yooyu noonu mu ne comme boobu it maa ngi leen koy tere mu ngi leen di tere tamit al al li nga xamante ne muqayyar nee na rubbama léeg-léeg mu ne muqayyar mooy bi nga xamante ne nii mooy day jël mbir mi di dañuy jël tronc wu garab garab gi di ko di di ko gas di ko gas ah di ko jël du mel ni sémmiñ di ko ci dóor di ko ci dóor ba mu def genre euh, mu mu nekk loo xam ne dafa ubbeeku ah mel ni benn genre bool léegi nag ñu ciy def li nga xam ne mooy seen façon nabis yoo yële te nabis waxoon nañ la mooy jus façon ci jus la nga xamante ne dangay def ndox def ci ay toonu tàndarma bu ko defee mu imprégné wu après ñu koy naan loolu nag bu foroxee nag day nekk loo xamante ni nii day nekk sàngara yoo tax yonent mi alayhi salaatu salaam l'islam dalay may bu mu weesu trois jours bu dee ne jamonoy seddaay la benn jours vingt-quatre heures bu dee jamonoy sedda tàngoor la parce que tàngoor wi day gaaw a day gaaw a foroox mu dal di leen tere loolu kon moo muqayyar wala naqiir waaye it mu tere leen li nga xamante ne mooy almuzaffat li nga xam ne dañ koy dañ koy goudronné façon ndab la yoo xam ne dañ ci doon mel ni lu koy goudronné façon ndab yu mel noonu la nga xam ne dañ ko doon dañ doon lakk ay yenn garab yenn euh, euh, après daal di koy di ko ci ñuulal hmm, def ko ci kaw récipient bi yooyu li taxoon mu koy tere mooy ne yooyu ay ndab la yoo xam ne fermentation bi day gaaw léegi nag mu ne leen nag <coughs> yii nii takk leen ko ngeen jàpp ko waaw te bu ngeen ko jàppee ngeen daal di koy jottali ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw mooy seen mbokk yi nga xam ne ñoom ngeen bàyyi ci seen réew ya waaye al imaamu muslim rahmatullah alayhi waxoon nañ la riwaayam moo gën am na yeneen yum ci solo waaw te moo gën a gudd dafa am ay ay yokk yu ci am yoo xam ne moom la ñuy gis après pare ci premier wafdu Abd Qays jeexaare li nga xam ne mooy tarjama al Ashaj Abdul Qays insha allahu taala léegi euh, al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi dane ah bi mu ëndee nettali bi moom riwaayam dafa am ay ndollent yu am solo mooy li ñu résumé nii loolu moo nekk ci saxiixay ni moom solo na al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ci baabul amru bil iman ci buntu boobale ci kitaabul iman bu yonent bi alayhi salaam bi leen waxee lii tere leen lii alxantam ad-dubba al-muzaffat an-naqir qaalu ñu ne ko nabiyallah maa ilmuka bin naqiir waaye yonent ma lay saat saam kon yow xam nga naqiir <laughs> mu ne leen balaa aha kay jid'un tanquruunahu ha fa taqdifuuna fiihi min al qutay min al qutayaa'i qaala Sa'iid aw qaala min at-tamri thumma tasubbuuna fiihi min al-maa'i hattaa idhaa sakana ghalyaanuhu sharibtumuuhu hattaa inna ahadakum aw inna ahadakum la yadribu ibna ammihi bisayf ñoom ñu ne mais yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam mais da xam kon xam nga an da xam kii mais maa ilmuka bin naqiir kon yow ko naqiir xam nga naqiir ah kon suñu façon ndab yooyu ñun ñu foogoon ne loolu ñun rekk ko xam ndekete xam nga lool yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ah kay xam naa ko kay ndekki kon xam nga loolu mu ne waaw xam naa ko kay loolu xam nga lan laa yéen ab jidan mooy dattu garab la boo xam ne yéen ni ngeen di def mooy da ngeen koy jël dangeen koy jël boo xamante ni la boo xam ne moo ngeen di gàjj bu ngeen jëlee tron bi jël lu mel ni seen sémmiñ walla daal lu ngeen koy gase gas ko gas ko après rek bu ko defee yéen ngeen jël loolu ngeen jël ko daal di ciy sànni ay ay doggitu tàndarma wala zabib mooy bu tooy beeg wala bu wow bi du mu ci man di doon ngeen sànni ko ci biir après nag ba ngeen xaar ba mu dal waaw ngeen def ci ndox ak doggiti tàndarma yooyu ba mu dal ah mooy ak ak ak fermentem sharibtumuhu ngeen koy naan waaw parce que fuur après di jóg di commencer di soppeeku xatta inna ahadakum ba kenn ci yéen aw wala boog mu ne inna ahadakum kenn ci inna ahadahum wala kenn ci ñoom mooy ñoom ñiy def noonu mooy yéen rek la yadribu ibn ammihi man naa bu ko naanee man na dóor jaasi bi say bi doomu bàyyi fi xam man na man moom defe naa jël ko park que dafa màndi jël jaasi daal di koy gorta du ko tey qaala mu ne wa fil qawmi rajulun asaabathu jirahatun kadhalik fekk am na ci nit ñi ñoom ñi ñëwoon ña fa présenté woon am na koo xam ne nag hé moom histoire lii la waaw <coughs> nee na man de lii yonent ma lay saar saam wax moom li ma ci jaaxal man moom nii laa mel mooy lan mooy ne jaasi lañ ma sama sama benn mbokk <coughs> moo ma dóor jaasi ndax dafa naanoon dafa naanoon ci musaffat yooyu ci nabiz goog ñu doon def waaw nee na man nag dama ko doon nëbb xayaa an min rasulillah ci tànk bi la mu def loo xam ne daal yonent mi alayhi salaatu salaam du ko gis parce pour am ndax kersa gi mu am ci alayhi salaatu salaam mooy bu ñëwee mooy bu doon nëbb ko ba mu gis ko dina ko ne waa lii moom lan moo la dal fii te bu boobaa lan la koy wax ah sama benn mbokk de moo naan ci nabiir gi sawaay daal di xel mi daal di tourner mu daal di may gorjaasi mu ne nag loolu noonu nag dama ko doon nëbb ngir yonent mi alayhi salaatu salaam ngir ma bañ ngir bañ mu daal di koy yëg waaw léegi nag nee na fa qultu ma ne ko kon fa fii ma nashrabu ya rasulallah mooy kooku noonu nga xam ne looloo ko daloon moom moo am na ci expérience li yéen yonent bale sar saam ne lii wa tax ma leen koy tere waaw parce que saddan li daria mooy bu ngeen mooy day yóbbu parce que du nabil ci boppam parce que liñ ciy bañ mooy fermenté gi te ndab yi nii def ko ci day gën a gaawal fermentation bi waaw looloo tax yonent ma lay saa saa te ñii ñuy door a dugg ci lislaam lañ mooy yàgguñu noonu mooy bi ñuy xam àtte bi yàggul léegi nag mooy lool il faut nga couper court mbir mi nga tere leen ko du ba nga tere leen ko ba nga xam ne après ci hadith sayna euh, ibnu Husayb nu mu tuddati ibnu Husayb ah Samura non euh, ndox euh, ma fa Ibnul Xusayb Burayda Ibnul Xusayb radiyallahu anhu yonent ba ci nekk sax imaam Muslim yonent ma lay saar saam ne maa leen tere woon ci al asqiya mooy façon euh, maa leen tere woon lu dul ci ci ndab yama leen tere woon lu dul ngeen def ci yi nga xam ne ndabu der yi yooyu laa leen digaloon tere woon leen yële léegi nag man ngeen a def seen seen naan yi ci façon façon ndab yëpp waaye nag bu leen naan lu dul bu leen naan muskira loo xam ne dafa nekk loo xamante ne nii dafa euh, dafa day màndilaate loolu moo tax jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñu ne lii nii dafa nasaxal xadiis bële jëlee nañ nag riwaaya ci al imaamu ahmad ak ki nga xam ne mooy imaam ishaq ibn rahawayhi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne mbir mi dafa continuer tere googu waaye insha allah li gën a dëgër mooy li jumhurul ulama rahmatullah alayhi wax ne loolu dañ koo nasaxal mooy ne finalement utiliser yii nii façon ndab yi nii dara newatu ci mais l'essentiel mooy loo mën a utiliser ci ndab yi boisson ba nga koy def bu mu nekk loo xam ne day fermenté di nekk loo xam ne après day nekk sangara mu ngi mel ni comme jus de raisin rek xam nga jus de boo ko bu tàngee nga ubbi ko am loo ci naan après defoo ko ci frigo même frigo bu ci yàggee yenn yàgg yi sax dangay gis affaire bi boo ko boo ko naanaatee day yor leneen mooy dalay wóor na mbir mi day fermenté wu. loolu nag loolu lépp la mooy lu ngeen mën a moo xam ci ay ay brique lañ koy def wala fu ko mën a def nañu def jus yi rek. waaye nag bu ñu naan loo xam ne day màndiraate bu naree nag fermenté wu ba yóbbu ci màndi nag bu boobaa nag day haram wallahu ta'ala alam léegi nag waa ji ne kon ñu ne yonent ma lay sarsam mooy waa ji amoon cicatrice boobu ko benn mbokkam dóoroon ndax ci façon naan yii la naanoon mu ne ko waaw kon fa fii ma nashrabu ya rasulallah ah mais kon ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais kon ci lan la ñuy naan xaala yonent ma lay sarsam ne fi asqiyati l yu allati yulaasu ala afwaahiha mu ne leen kon nag kon ñu ne ko mais parce que loolu la ah mooy euh, l'islam boo la teree dara boo seetloo da lay indil bu la tëjalee benn fenêtre da ubbil benn boulevard benn ngàndum yoon waaw léegi ñu ne yeneen ci ma mais kon boo ñu teree yii nii kon ana ci lan ana ci yan la ñuy naane kon ci yan récipient la ñuy def suñu boisson yi di ko ci dencaka yooyu mu ne leen ah mu ne leen ah ci asqiya yi waaw fii asqiyatil adami allati yulaatu ala afwahiha da ngeen koy def ci récipient yi nga xam ne ci der la parce que loolu moo ëppoon jamono yu arab yi foofale nga xam ne pou gëléem yeeg xar yeeg nag yeeg bëy yeeg yooyu dañ ci doon utiliser di ko def ay récipients yoo xam ne la def ci euh, di ci def seen euh, euh, aliment yeeg seen ndox yeeg yooyok seen façon yoo yële gisoon nañu rek keroog ci ghazwatu Tabuk yonent ma lay saa saa ba duggee kër ndaw sa gis benn baat muy hadiisu Seydina Salamatu ibnul Muhabbiqi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu a yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ma agsee gis loolu le mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah mooy bu ndaw si kër ndaw si mushrika bi mu lonk mu am ndox yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem naat ci jàpp ñu ne ko ah lii mayta la de mooy der bi bi def ndox mi der dii nii bi baag bi baag bi ci deru deru médd la mu ne di baaru zakatu tibaaru tuhuruha ah la dibaaxu juluudil maytati tuhuruha yenent ma saat saam ne dibaaxuha tuhuruha ne ak wulleem mooy ak laabam dibaaxu juluudil maytati tuhuruha wala dibaaxuha zakatuha mooy eh, dibaaxam ak dibaaxam mooy ak wulleem mooy taxaw palaasu ah li nga xam ne mooy ak rendeem voilà kon mooy loolu dañ ko kii woon mooy di def récipient yooyu gisoon na laa leen ci walillahi alhamdu wal man na mas alam récipient yi der ak yooyu le waaw der der der ak tamit te bu ñu ko xamee ci la ñuy xamee masala boobu foog naa tudd ko woon ah mooy nag mooy ah selon ki la ne der yi dagan nag kii dafa laabul ak laab na ci ngay xame ne est-ce que sa fourrure yéeg sa dàll yi nga xam ne en ah, cuir la der deru ay ay ay ay bàyyi ma la ci ngay xam ndax yow est ce que yooyu mën nga cee jullee wala mën nga koo am droit sol sax walla déet loolu nag waxoon nañ la li gën dëgër mooy waxu li nga xam ne mooy zahiriya yi ayyuma irhabin dubigha faqad tahur ndax wax ji alayhi salatu wassalaam ne ayyuma irhab bépp der boo xamante ne nii dubigha des ko wulli faqat dëgg dëgg tahura laab na mooy ne yooyu yëpp amu ci benn effet euh, waaw mooy euh, euh, ida dubira lihabu faqat tahur ci imaamu muslim mi hadiisu mawlana ibnu abbaas ida dubira lihabu bu ñu wullee der faqat tahura daal dinay laab kon laab doon der yépp la léegi nag kon ñu ne yonent mi alayhi salaatu mais mu ne leen kon li ngeen di naane yi ngeen di utilise di ci def seen kii mooy a ah, mooy yii moom tere naa leen ko ñu ne ko waa kon léegi kon ci lan lañuy ci lan la ñuy naane boog ah mu ne leen fii asqiyatil adam mooy ci récipient yi nga xamante ne nii ci der la allati yi nga xam ne yulaafu yu yulaafu ala afwahiha mooy kimij yi dañ koy tëj waaw yoo xam ne dañ koy mën a tëj après waaw mooy chimique gi mooy mooy bunt bi mooy ndax boo amee récipient genre bac am na foo xam ne mooy fay tëju waaw foofu mu ne nag na nekk yoo xam ne nag day tëju waaw bu leen bàyyi boisson yi noonu walla ndox yi noonu la léegi nag xaalu ñu ne ko ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna ardana kathiratul jirdan wala tabqa biha asqiyatul adami ñu ne a ah, yonent mi alayhi salaatu salaam ñun nag suñu suñu dëkk bële na gële ak foofu côté yooyu mais ñun daal ak ñoo bari kaña dañoo bari kañaa ki janax de waaw ah inna ardanaa suñu suuf sa foofu fële kasiratul jirzan aka bari ay kañaa kañaa ki façon yooyu rongeurs yi dañ faa bari de wala tabqa biha asqiyatul adam asqiyatul adam ah yonent ma saar saam est-ce que ñun de yaakaaruñ ne kon buñ amee suñu récipients yi suñu ndab yi bu dee yu der yi lañuy mujj di utiliser bàyyi yii xam nga yële moom mooy ñoom ay ay xantam ak muzaffat ak yooyu xam nga yooyu moom mooy kaña manu ci dara jinax manu ci dara ab ndaasawaay buñ defaree bante loolu moom jinax moom ak kaña moom manuñoo di ronger di matt di matt ba ba ba ba ba ba ba ne ko téll moom waaw loolu moom day impossible waaw Euh, euh, dattu dattu garab moo xam garabu tàndarma wala geneen garab ngeen ñëw kii ko gas ci digg bi ba kii ngeen ciy def ndox ak loolu di ko tëje dara loolu moom ma ne janax ji moom nu man def mbaa kaña gi moom manu koo manu koo manu koo dóor téll mu daanu waaye nag kantaa lele kantaa nag li nga xamante ne nii mooy bi ci des euh, nu mu duddati ah mooy mooy mooy mooy bii nga xam ne der la <laughs> mu ne boobu nag ah suñu dëkk ba yaalee kii kii pilule de <coughs> aka bari kañaa ay janax ki rongeur inna biladana ah inna ardana kathiratul jirdan <coughs> ñu ne ko ah suñu suuf si de <coughs> aka bari rongeur ay kañaa yooyu aka ñoo bari aka ñoo fa bari wala tabqa biha asqiyatul adam kon nag fooguñu ne ah, <coughs> ah récipient yu der dina fa dina résister ci kañay de <coughs> dañu koy lekk de yeneen timalay saar saam ne leen ñeneen wa innaka latahal jirzan wa innaka latahal jirzan wa yeneen timalay saar saam wax leen ñetti yoon nag <laughs> ne leen wa in akalatal jirzan wa in akalatal jirzan wa mu ne leen même bu dee ne sax wa in akalata waaw yii ngeen di utiliser wa in akalatal jirzan même bu dee ne kaña yi dañ ko naan tell sax <laughs> kaña yi moom des fois seenu daa <laughs> yow ñu def la garaaw waaw gaa yi nga xam ne suñu benn mbokk ba sëñ bi doon wax naan suñu sëriñ naan waa ji de naan saay saay toxuwaat na de saay day def course yi daal teg rek daal di kaña yi daal di ñëw ne ko tëll saay daal di dem seen yoon waaw mooy gars yi dañ doon remonter kaña yi dañuy remonter égout yi quoi waa ji bu defee ay kursam ba teg këram ba tëj dem walla muy <laughs> kaña yi remonté ñëw gaañ course yi laata bu leen fa baree fàtte leen dugal foo xam ne fu sécurise la <laughs> kaña yi dañ naan tëll saw ay course yi <laughs> waaw mooy mool mu ne leen nag way nakalatal jërzan way nakalatal mu ne leen ci yi ngeen di utiliser même bu dee ne kaña yi même bu dee ne kaña yi dañ koy lekk même bu dee ne kaña yi dañ koy lekk même bu dee ne kaña yi dañ koy lekk waaw waaw nag ci la waxe kële ne ko inna fiika la xasratayni muy seydina al ashaj al mundir ibn aid radiyallahu ta'ala anhu <laughs> léegi lii dañ ciy jànge ne kon <laughs> euh, dañ ciy jànge ne kon <coughs> mooy waa ji jàng si wala kiy laaj boroom xam-xam bi eh, bu ko buñ ko waxee yenn àtte yoo xam ne gis na ne moom eh, jàpp na ne application bi day dina difficile parce que bon ba nekk rek loo xam ne ci ay foog naa ak sak no ci loo xam ne da xam ne am na loo xam ne amaana kat mu tax ñun mbir mi duñu ko mën a appliquer walla boog ak appliquer ko dina compliquer kooku man na laaj boroom xam-xam bi ne ko ah waa ñun de leeral ko li tax jàpp na ne lii de malgré ça ah lii nga ñu digal de wax nga dëgg waaye nag lii wëkk lii de euh, est-ce que tax mbir mi du xaw a difficile après bu ko defee moom mu daal lay leeralaat waaye le fekk que yonent ma lay saar saam ne leen way naka la tal way naka la tal way naka la tal ne leen même bu dee ne kaña yi dañ naan leen tëll mooy dañ koy lekk wala kaña yi dañ même bu dee kaña yi lekk nañ ko wala janax yi nee nañ ko téll wala nee nañ ko téll mooy bu ci man di dooni loolu la mooy lii ngeen di yii laa leen digal te moom ngeen di def loolu dañ ciy wone parce que fii nii parce que dafa am ñaari affaire xoolal lii dañ ciy jànge tamit irtikaabu axafu dararayn waaw mooy ne xam nga lee wax nañ la ne à vrai dire mbir mi masalatu saddu zari'a la mooy masalatu saddu dharin ala gën a doon waaw mooy dañuy bañ gaay àgg ci lu xaram muy parce que façon naan yii day yóbbe nit ki daal di dem di naan loo xam ne lu xaram la te nabi ak fermentation am te ñii comme que dañuy door a moo tax boo seetloo ci l'islam am na yu bari yonent ma ne saa sam début bi dañu leen ko tere woon après mu ne maa leen tere woon lii def leen lii voilà léegi teggi naa ko comme ci tabaski waaw comme que mu ngi jege suñu wax lu neex li nga xamante ne nii ñooy fayeen yi waaw yeneen ci yi saa saam lan la ne woon bu bu tabaski yàpp yi bu mu dépassé ñetti fan waaw après mu ne leen maa leen tere woon ne leen bu kenn denc mbir yi mu weesu ñetti fan mu ne leen maa leen tere woon loolu nag léegi nag man ngeen koo def parce que jamono jooju bi ma leen koy tere mooy yàppu tabaski daal di dépassé ñetti fan mooy ne dafa amoon li nga xaman ci ni mooy ak ñàkk moo xewoon waaw ak ak ñàkk la woon akuk xiif moo ak xiifal moo taxoon gaa yi xiifoon moo taxoon ma digaloon leen lool léegi nag man ngeen a ah, lekk man ngeen a denc waaw léegi nag mooy eh, ñii nii mooy lool saddu darian la waaw boo gisee bari na ci l'islam yu bari waaw dañ la koy tere yaa waqul lilmuminina yaghuddu min absaarihim wa yahfadhu furujahum <coughs> fàtte naa li ma doon waaw <laughs> ah, parce que gone gee newoon bi kii ma arrêté woon am lu ma ko doon léegi nag fàtte naa ko ah, am na daal tabaski yi lañ doon wax ak yooyu saddu darian waaw kay <clears throat> boo gisee qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfadhu furujahum mooy waxal way julli ñu gëm yu góor ñuy daal di sadd seenoo xef ak yooyu ngir mu nekk sadda zaria ci lu jëm ci wàllu njaaloo parce que moo la yóbbu daa nazratun fa btisaamatun fa kala fa salaamun fa kalaamun ndax lool la mooy euh, kii la <coughs> euh, euh, escale kii la nu mu tudd ab buntub saral la rek ci ci ci jëm lu bon waaw parce que waa ji njaaloo fi muy tàmbalee mooy repérer na ndaw si wala ndaw si repérer na waa ji waaw mu ñu mel ni wala iyaazu billah ay proies yu ñuy repérer waaw te ci gis lay commencer nadaratun gis fabtisamatun nga may ko mooy mu muuñ nga muuñ mooy ndax loolu boo gisee kenn ndaw soo xamul nga xool ko mu ñàngal doo ñëw rek wax ko noonu xanaa ah waaye mu daal di lay ubbel xar kanamam yow itam yambar que tu nga foog na yaa gañe yaa ngi marqué ay point ndekete yoo marqué woo tous Iblis lay marqué waaye yëgoo ne Iblis moo lay marqué nga foog na nag mooy eh, musiba goo jàpp força voilà alkande goo foog ni fii mu ne occasion la loolu moo dal gaa bari ba ñu tàbbi nag ci njaaloo ñu daldi wax fa salaamun waxoon naa ne fa salaamun xam nga ne gaa yi ci fa salaamun ay yee yooyu la wax waxatuñ fi kenn xam waaw yee moom xam ngeen ne yee moom ça ne veut ah yooyu la wax de fa salaamun fa li fa kalaamun fa liqaawu fa maw'idun rendez-vous waaw ca fu leen neex ci bërëbu mooykatu yàlla yi walla seen néeg bu dee ne ñoom rekk dëkk wala sax seen kër baay bu dee seen baay dusu ab dayuus la waaw waaw am na ñoo xam ne fi ñu leen fi ñu leen fi leen ëmbale mooy seen kër baay walla iyaadu billaah <laughs> non mais <laughs> père yooyu ñoom mooy père yi ñu naan père yi di koo dégg ñu naan mooy foo gisee booy booy booyu doxaankat yi nga xam ne seen àddina yi ngàmbaal kese lañ ci nekke waaw mooy ngàmbaalkat yi gaa yi nga xam ne <laughs> ngàmbaal nag mooy doxaankat yi rek <laughs> waaw ci caaxaan yoo ne boo déggee paa bu ñu tagg mooy paa ba baaxul waaw paa boo dégg ñu naan naan di cëla non paa bi naan di cëla non may paa vraiment may paa daal bokkul ci paa yi mooy paa boobu baaxul waaw parce que gain yi boy yi ku ñu fi ñëw ba ne la yow mii yaay may paa daan la may paa sawaay mooy yow moom de façon dayuus la mooy koo xam ne fii raage du ko dugg moom yoonam am na ñoo xam ne nag ñoom seen kër la leen waa yi romb ànd ak jàpp ci loxoy doom ji ñu dugg def lañuy def bu yàggul kese quelque weer ñu daldi ndaw sa wasin ñu leen di njénteel waaw di génne ne nañu teraangay bàjjen yeeg tànta yi ñëw paa bi ne nële waaw boobu xam nga ne kaalaam googu jariñul dara ak kurusam googu muy doxantoo ci mbedd yi kooku day fontu lay sa bi léegi nag mooy kon dañuy gis ne saddu zari'a la woon waaye yonent mi alayhi salaam dañu fiy gis kon irtikaabu axafu dararayni mooy ah gaa yi xam na ne ñoom ah mooy lor la ci ñoom le fait que le yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam na ne loor la ci ñoom le fait mu tere leen seen façon yiñ doon yi seen récipients yiñ amoon loolu lor la ci ñoom xam na ne loolu lor la mais loolu noonu li muy jëme moo gën a mooy buñ ci nee di naan yooyu muy fermenté ñuy naan mu yóbbu leen ci màndi ba waa jii di laaj naan ci kon ci lan la ñuy naan moom moom du mu ngi am cicatrice boo xam ne ci loolu lu jóge ci liñ doon naan la benn mbokkam daal di naan xel mi tourné mu màndi daal di jël jaasi daal di koy dóor ci tànk bi am na chance ba dóoru koon ci ci baat bi kononte kon mu dem laaxira xam nga loolu noonu mooy supporter lool moo gën a simple moo gën a lool moo gën a garaaw mooy loolu mooy lool mooy mooy mooy darar bi dina mag kër rek euh, euh, euh, loolu mooy darar boobu nga teg côté bi mooy darar boo xam ne yow mën na la yóbbu ci waa ji màndi te bu màndee mën na rey nit waaw mën na saaga ay mën na ñàkk teggin ku mën na njaaloo fii mën na nekk lu nekk wax ju ñaaw bu ne mu nekk yuuxu nit ñi yàq seen der daggal leen lu nekk mu def ko xoolal problème yooyu yëpp mën a jóge ci màndi gi ci loo xam ne ci màndi te lay jëme la mën a jëme loolu kay loolu muy darar boobu nga teg fee beneen darar bi mooy lan mooy ah bu ñu changé suñu ndab yooyu nag façon ndab yi ñuy am mooy ne kaña yi dañ leen di naan tël kaña yi dañ leen di lekk mooy possibilité ñun dañoo bari kaña lool ay rongeur foofu te nag dañuy ragal ñoom ñu lekk affaire yi yonent bi aleyhi salaam nag foofu jàngal ñu fa irtikaabu axafu dararay ni bu ci nekk lor la mooy ne récipient yi ngeen mii noonu tàmm ko yooyu yëpp ñu tere leen ko certes dina nekk ak genre euh, loo xam ne genre euh, lu metti ci yéen mais nag diine ji loolu manu cee ñàkk waaw diine ji il faut mbir yi du neex tout le temps il faut yenn yi mooy da xam ne bon yii nii neexuma <laughs> mais après est-ce que diine ji dafay nekk pour affaire yi na lay neex rek ah non non non y a pas que na lay neex y a affaire bi di la neex tout le temps loolu amul. mooy il faut yenn yi même bu la neexul nga xam ne mais lii la yàlla bëgg nga dem nekk euh, ci li nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa bëgg da nekk ci li nga xamante ne moom la suñu borom subhaanahu wa ta'ala daal di bëgg même bu dee neexu la waaw de façon fii gars yi xam nañ ne yeewu fajar ci jamonoy hiver mu seddu guy ah nga nekk ci mbàjj mi yéex a tëdd sawaay nekk ci mbàjj mi ba sonn liggéey ba tas li yu guddi ba tas ñëw tëdd nga xam ne noppale ko rek fajar jot sa nga war a jóg ci guddi gi xam nga ne loolu moos loolu yombul mais nag est-ce que nga naan moo affaire bi vraiment lal bi neexation lal bi mais dañ naan la mais da ngay laisser neexation lal bi parce que affaire yi nekkul ne il faut mbiri jaamu yàlla gi lépp di la neex yonentmaayo sar sam yëgal ñu fi jàngalaale ñu fi irtikaabu axafu dararay ni lii bu ci nekk mooy ne <coughs> Euh, kaña yi lekk ko lor la waaw di lekk seen kii ndax dañ faa bari rongeurs lor la waaye it waaye it lële nag moo gën a garaaw ñu xool bi gën garaaw nag ñu tere boobu waaw ñu tere boobu def bi nga xam ne moom am na benn mettit gu ci am léegi nag kon loolu la leen wax ne leen wa in te tamit dañ ciy jàng tamit ne kon mooy des fois boroom xam-xam bi dina tontu tontu boo xam ne ci biti nii dañ naan waaye tontu bi xaw naa metti ah. waaw mooy le fait que mu ko ñetti yoon wa in akalat hal jurdan wa in akalat hal jirdan wa in leen waaw mooy lii ma leen wax moom ngeen di def waaw wa in ak même bu dee ne sax kaña yeeg ginax yi dañ koy lekk même bu dee kaña yeeg ginax yi dañ koy lekk même bu dee ginax yeeg kaña yi dañ koy lekk waaw lii mooy makaarimul axlaaq waaw du nekk tout le temps rek da xool mbir mi mbir li li neex yi kese non il faut ak lamit li nga xam ne moom moom lañ tàmm moom lañ miin mooy du lu ñu miin nga ñëw nekk boroom xam-xam boo xam ne yow gaa yi lu ñu miin rek bu ñëwee nga daganal leen ko déedéet même bu dee moom lañ miin mais baaxul wala boog mbir mi charia da koy tere da nga leen naan malgré da ngeen koo miin affaire bi baaxul moo tax kenn du fi nekk di di daganal maire yi seen façon ndawtal yi ñuy def ak façon yooyu noonu parce que rek moom lañ miin moom lañ ci waa mbir yi moom buñ ko naree bàyyi dina dina doy waar dara la dul doy waar waaw. def looloo doy waar bu ngeen defee li sharia wax ni muy doy waar naka la nit di defee li sharia wax mbir yi di doy waar mbir yi mënul a doy waar noonu waaw léegi léegi nag kon affaire yi mënul la doy waar kon loolu ah mooy li nga xamante ne moo ñëw ci wafdu Abdul Qays bu njëkk bi ci noonu kon lañu delloo daal di dem seen dëkk ah ñoom ak seen kii nii nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di na koy yëkkati jegeel ko ci wetam tagg ko nii muy al ashaj abdul qays radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahum wa ma'waahum